audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani irrahim walsalaatu walsalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa saxbihi wa man walah amma baadu fa yaquulu alsheikhu abulmahamidi alsheikhu ahmadu alxadim alayhi ridwaanu albaaqi alqadim fi qasidatihi masaaliku aljinaan fi jamci ma farraqahu ddaymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi albaab athani fi radaail fi faslun fiiha wazzuuri walfahshaa wa maa laa ya'nii min qawlin aw fi'lin wa maa laa yughni kon sëriñ bi radiyallahu ta'ala anhu mu ngi ñu doon limal ba léegi ci caay-caay yoo yële bàkkaar yu rëy yoole le ginnaaw bi ñu gisee bi ñu woon gis mooy ta'assub par parloo bot di konteeg ak ak lan voilà ay ñun ñoom duñu moroomu kii ak tamit nekk fii di xeebante ndax ko ku mel nii rek foog nga xeeb ka nekk waaw waaw léegi mu ne beneen ci caay-caay yi beneen misaal wa zuuri ci bàkkaar yi nga xam ne ñooy yu feeñ yi dina ñëw ci bawaate yi yooyu nag ñoo gën a pataa ñoo gën a garaaw ñoo gën a ñàng moo tax boobu moom du koo guddal moom waaw da koo defal pàcc bi nga xam ne moo topp ci biir loolu nañ ci ñëw insha allah mu ne wa zuuri mooy wax joo xam ne waxu nar la waaw wax ju ñaaw waaw wax joo xam ne ju yées yées la nit ki di ko wax waaw loolu lé tamit bokk na li nga xamante ne nii bokk na ci bàkkaar yu mag yi moo tax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog bi nga xam ne ci lay tudd bàkkaar yu rëy waaw ba agsi ci shahaadatu zuur daf koo jàpp di répété jàpp ko di répété jàpp ko di répété ba ni nga xamante ne nii ci la saxaaba yi di wax naan aay waaye aka neexoon waay mu daal di eh, mu daal di eh, mu daal di eh, noppi allahu akbar ndax garaawam ndax gravité allahu akbar allahu akbar shahaadatu zuur di seede non seulement di ko wax mais di seede seede yoo xam ne seede yi neen la allah waaw bokk boole na ko ci yi nga xam ne kabaa'ir yi waaw ala unabbiukum bi akbaril kabaa'ir comme ni xadis bi ne ci saxiixayni bu mawlaana anas ibn malik radiyallahu taala anhu mu ne yonente mi alayhi salaam nee na est-ce que duma leen diggal du ma leen ne xabaare yi gën a rëy ci bàkkaar yu rëy yi waaw mu boole ci xaala xawlu zuur aw xaala shahaadatu zuur waaw mooy wax joo xamante ne nii waxu caaxaan la waxu mbóosóor la waxu nar la ak tamit di ko seede seedeel ma contre waa ji dama am ak moom problème boo ko defee cinquante mille francs CFA yii ma tegal la ma gañe procès bi waaw avocat bi jël dossier bi tamit taxaw di plaider naan son client ah te xam ne waa ji waxul dëgg yow ci nga yow shahadatu suur ngay waaw waxoon naa nag il suffit pas que nga def def nañ ko métier kon nag affaire bu baax na non non non non <laughs> loolu moom tekkiwul dara moom waaw lu yàlla xaraamal ma ne def leen ko ci loi bam neex leen def leen ko métier. laa yaziidul xaraama illaa xaraama waaw du yokk xaraam gi lu dul lu xaraam gañ ndax la yàlla xaraamal même boo d'accord ne ah boo dëgg la borom bee ko xaraamal waaye man ak sama sama ñàkk ñàkk koo mën a topp pour l'instant moo tax ma ne ci ak sama topp bakkan kooku minimum moo tane même bu dee ne li muy def baaxul waaye ki nga xam ne moom daa gis ne yàlla tere lii moom mu ñëw ne lii tere mu ñëw légaliser ko kooku moo gën a garaawle kon nag benn ba wa kon mu ngi noonu wa zuuri bokk na ci bàkkaar yi wal fahsha ak njóombuteef yi en général nag arab bu nee fahsha njaaloo la ci jëm ak yi jëm ci yooyu waaw ak góor jigéenoo ay sëy bàyyi ma yéeg façon yu mel noonu waaye surtout nag njaaloo surtout njaaloo bu nee fahsha rek en général ci la ko jublu yii bokk na ci garaaw yi wama la yaani ak loo xam ne yow amalu la njariñ te concerné wu la min qawlin ci wax aw fi'lin wala jëf wama laa nii loolu mooy day tekki la rek day day firi la nga xamante ne mu ci la jóge mooy loo xam ne du la jariñ tus waaw mooy lépp loo xam ne yow du sa mbir concerné wu la loolu nag bokkul ak ñun li ñuy wax da gis nit ku nekk ci dëkk bi di toj dëkk bi ñépp toog naan nañu maadu ciy mbiram moo koy yëg alors que dara la ko dul yëg moom kese li ñuy def di ko yàq ñun ñépp lay concerné bés bu yàqee li muy def bu fi amee aw bu fi amee bu fi amee siiw ñépp lay laal waaw yu bon yépp siiw noonu la parce que seytaane biy wax ak biy jëf dafa soxla seytaane bu taxaw di noppi waaw waaw léegi nag yow bu ngeen toogee naan sama yoon nekku ci maandu leen waxoon naa loolu du maandu te maandu te mooy nga wax waa ji dëgg voilà loolu mooy dëgg wax ko dëgg moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne bu ngeen gisee un unsur axaaka zaliman aw mazluma dimbalil sa mbokk bu dee dafa tooñ wala dañ koo tooñ ñu ne ñun de xam nañu ñun saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu dee ne moom moo tooñ ah nan bu dee dañ koo tooñ nañ lañu def mais bu dee moom moo tooñ mu ne ngeen téye ci loxo xamal ko ne yow yaa tooñ waaw mu ngi noonu loolu mooy li nga xam ne mooy yoon kon nag eh, ca yonent bi aleyhi salaatu li nga xamante ne waaw kuy toj dëkk bi waa joo xam ne sawaay moo fi ñëw yoo xam nga yonent bi aleyhi salaatu salaam joxe woon na misaal moomu misaal ba mu joxe woon ci gaal gi ca hadiis Seydina Mawlaana Ibnu Umar boobu radiyallahu anhuma ñi nekk ci kaw fa la ndox ma nekk ñi nekk ci suuf buñ soxlaa ci benn gaal loo benn gaal bu ñu yéeg boo xam daa am étage ñi soxla ndox il faut buñ bëggee ndox dañuy yéeg ci kaw léegi nag ñoom benn ñu ñëw na gaa yi euh, léegi ngir bañ leen di déranger daal ci suñu baagante yi léegi da ñuy bàyyi rek ñu bënn gaal gi bu ko defee di jël ci ndox mi waaw wax nañ la nag gaal euh, dañ koo miine euh, que ne ci ndox mu saf xorom kese la waaye ak géej mais niil dañ koy wax baxaru niil niil la niil bii ñenn jóge ay Congo ak ci fële Afrique centrale yéeg ba ca Égypte ca géeju Méditerranée ga mais dañ koy woowee baxar waaw mooy bateau yi dañ ci daw bateau de croisière yi demal dans le Rhône le bi jóge Suisse dem ba Marseille jaar ay Lyon ak yooyu ay laalaale euh, foofu mais Rhône boobu noonu du ndox mu wex waaw bateau yi dañ ciy jàll di dem bari na bari na dans le Danube hein demal Danube dem fële ca Londres seen kii bi Italie ak yooyu Rome bari ay bateau li ci jàll Tamise ak yu mel noonu léegi mooy gars yi ne ko bàyyi leen ñu bënd ndox mi ñu bënd ci suuf bu ko defee non dañ ndox mi dugg ci gaal gi ñun ñun lool dinañu doy ñuy ut ndox foofu mu ne bés bu ñu leen bàyyee waxuma la ñoom dinañ alku ñoom ñu ci suuf mais ñi ci kaw dañuy alku ndax bo ba bu ñu bëndee gaal gi ndox ciy dugg gaal gi pëtëx suux ñoom ñëm ñu faatu loolu mooy am réew loolu mooy ab gox duñ fi nekk nit di yàq dëkk bi wala di fi indi loo xamante ne ay jikko yu ñaaw ñépp toog di xoolante mel ni concerné wu la loolu bokkul ak lii sëriñ bi di wax li nga xam ne moo la concerné wul mooy yi nga xamante ne nii yow mbiri jàmbur la du sa mbir ñoom ñu ngi koy lijjanti nga dem fa boo yow boo ci dugalee sa grain de sel yàq bàyyil mu dem waaw bu fi nekk di dugg mbokk woo xam ne bu baax la nga dem dugg fa di aaral ba yàq ko déedéet waaw wamaa laa yaam yi loo xam ne yow concerné wu la min qawlin ci wax lépp wax joo xam ne boo ko waxee yow concerné wu la bu ko wax aw fi'lin wala jëf wamaa laa yoon yi loolu mooy leeral lële mooy loo xam ne du la jariñ dara yeneen mu ne wasaayi wan li lil xaraami wa kulli ma qabuxa fil kalaami mu ne wasaayi bokk na ci caay-caay yooyule tafeeñ mooy di dox wan nazari ak di xool lil xaraam yi mooy di xool lu xaraam di dox jëm ci lu xaraam wala ngay xool jëmee sa bët yi ci lu xaraam waaw waaw loolu bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne dafa feeñ te rëy te garaaw bokk ci caay-caay yi waaw faa foo fi tegee sa paar jëm ci ay stade gi façon caaxaar yooyu na la leer na yow du toute façon la nga jëm baaxul waaw gis nga sëriñ bi la doon wax bépp bépp nokki boo xamante ni da nga koo weesu da koo nokki ci lu dul jaamu yàlla kese yow boo léegi da nga koy rëccu kantaa nga def ko moom ci lu wuteeg loolu moom ay yëga di yoo xam ne tax na xalal gars yi heure yi ñuy def làmb yi daanaka timis la gars yi di commencer bëri bi wala après timis juste wala iyaadu billah waaw léegi ñu ne la loolu dara newu ci quoi sawaay dafa tàng rek quoi lii lu ci nekk lu ci nekk sa bakkan moo ci nekk moo tax voilà foo fi demee dansin rek waaw foo fi demee xawaaree ki lëmbala ki tànn biir ak i arrosé yow de toute façon yaa ngi jëm ci lu xaram wa sa'i lil xaraam yi dox rambaay bi dox tasi ay kii dox dem dajeeg koo xam ne dara la la dagarul moo xam yow ndaw si wala yooyu génn samedi soir wala vendredi soir wala jeudi soir dem ne da seeti sa copain diw wala da ngay wër sa copain yi ngir am loo xam ne moom ngay dundali sa ndey loolu dafa xaraam yaa ngi dox jëm ci lu xaraam waaw wan nadari lil xaraam walil xaraam ak di xool la xaraam toog loolu nag jekkiwul man bu ma toogee nii di ko gis nii jëxëratan rek bu ma toogee ci télé bi garaawul barrière télé bi ma ne loolu la journaliste bu jigéen bi nga toog tiim ko dënnam bi yëpp di feeñ karawam galang ba ci gannaaw waaw di defi manière am ñu puudar ko daal di koy maquiller ba mu kii yow nga foog ne loolu bokkoo loolu lool ngay def noonu tiim ni ko xëmm di xool di sàcc plaisir ah di sàcc bànneex loolu nga foog ne bokkul ci xollu xaram as ah, kay wa yow bañ a bokk <laughs> way que mu nekk ci télé de nga tiim ko nii moo yem waaw waaye di xool awra goo xam ne kenn xool loolu loolu yi dafa xaram waaw mu ne wu kulli ma qabuh ak lépp loo xam ne dafa ñaaw fil kalaami ci kàddu waaw lépp lu ñaaw ci kàddu rek loolu yi bokk na ci yoo xam ne dañ la koy xaraamal bokk na ci caay-caay yi nga xam ne dafa feeñ te dafa euh, euh, rëy te feeñ te bokk ci caay-caay wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil